li nga xam ne muy li mira def mira yaa ngi fàttale ko mi nga xam ne moo nekkoon xaajibu alxaaris ibn abi shimr yi moo ne woon son chambellan nekkoon bëkk néegam bi mu gisee dëgg ji déglu li ko seydina shujaa ibn wahb wala ibn abi wahb radiyallahu anhu daldi wax ba mu tax toogee foofu la di xaar son chef di alxaaris ibn abi shimr moom ba mu déggee muy wax ci aleyhi salaatu wassalaam la gëm xam ne lii mooy dëgg moom la gis ci linjiil mu daldi gëm sans attendre l'autorisation de son chef alxaaris ibn abi chimr waaye de son plus grand chef Héracle qaysar azim ar ñu gis ne xaarul kenn jox ko ci ndigal déedéet ci saase lu dugg ci lislaam ba seydina al shujaa di ñibbi mu jox ko alal jox koy kado ne mu jottalil ko nuyoom aleyhi salaatu wassalaam te yëgal ko ne moom Mira mii nekk fii ci Ghassan di le chambellan de du du roi man gëm naa ki nga xam ne gëm naa la gëm naa ko moom alayhi salaatu wassalaam loolu lu ñu fay jànge mooy ne nit ki dafa am yoo xam ne kenn du ci xaar ndigal ndigal li buur yàllaa ko joxe bu yàgg waaw amul kii mooy sama kilifa bala maa doxal sunna il faut moom ma xool ci xalaat déedéet ah non yàlla tere nag mu nekk loo xam ne farata la nga naan damay xaar dégg lan la ci sëriñ ba wax wala déedéet loolu amul dem jàkka kenn du ci xaar ndigalub sëriñ waaw heure julli jot na ndax dañuy julli loolu du ndigalu sëriñ dafa dépasser ndigalu sëriñ te ndigalu sëriñ dëgg-dëgg man la doon lu dul ndigalu borom bi subhaanahu wa ndax relais rek lay doon ab oparleur la rek boo xam ne ndigali borom bi daa war a jaar ci moom mu koy jottali ñi nga xam ne ñooy taalibe yi waaye jamais mu war a nekk koo xam ne moom mooy nekk di di jouer di nekk obstacle ci ndigalu borom bi subhaanahu wa taala lool kenn du ci laaj ndigal bu sunna leeree jeex na waaw jeex na mooy ne sunna tukki xam-xam jóge na fa mu war a jóge muy aleyhi salaatu wassalaam waaw mooy ne jóge na fa mu war a jóge kon nag appliquer moo des moo tax li ñenn ñi di def xam nga li ma lay wax nii fi ma lay wax côté sunna bi ma lay wax mooy côté bi nga xam ne mooy nekk opposé ak lu waajib ak waajib loolu rek mooy sunna ni mu amee solo bu xasee feeñ leer ci yow amatul xaar ndigal ndax kii ki ñu la royloo moom leer na la lii moo tukkee fa moom buur yàlla wax nañu bu yàgg laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarju llaha wal yawmal aaxir wa dhakara allaha kathiira kon mooy ne nekk na ci yonent bii pour yéen royukaay bu rafet a rafet pour képp koo xam ne xam nga ka gëm nga yàlla te am nga certitude que ne boo deewee di nga ko fekk moom yawmal qiyaam moo lay régler am certitude ci digalu yàlla yi am certitude ci li nga xam ne moom la ne noonu lay deme te noonu la mbir yi deme kon nag kiñ la royloo moom bu xasee jeex ndax sëriñ bi dafay nekk ngir leeralal la kooku wan la kooku xamal la kooku jokkale la ci kooku moom aleyhi salaatu wassalaam yow nag boo ko xamee mu leer jarul laaj digal lool mooy ci côté sunna mais rawatinam nag bu dee ne yàlla tere affaire bi nekk lu loo farata moo tax erreur yi nga xam da koy gis di ko dégg ci ñun wolof ñun sénégalais yi weeru koor day waaja a dugg ñu nekk di séentu weer wi waa ji moom weer wi feeñ mais mu ne day xaar Touba wala day xaar Tiwaawoon moom mu nekk Dakar amaana sax bokk na ci ñu gis weer wi yàlla la mais ndax dangay wóor suba ah man ndigal laay xaar yaa subhaanallah kooku xamul luy ndigal dangay nekk Europe Italie Suède Norvège France Canada weer yu feeñ foofale nga naan man ndigal laay xaar Sénégal yàlla la yàlla la képp kenn koo xam ne dégg nga muy wax loolu xamal ne kooku bu dee ko xam la mooy toog na ci xam-xamam di jëfe bakkanu bànneex bànneexu bakkanam te nag yonent bi alayhi salaatu salaam suñu boroom da ko waxoon bu mu topp koo xam ne bakkanu bakk bànneexu bakkanam lay topp waaw ndax boo toppee koo xam ne nit ki bu toppee koo xam ne bakk ne ba bànneexu bakkanam lay topp fa tarda dangay toroxa ah oui wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wa ittaba'a hawaahu fatarda loolu la alxuraan wax waaw boo koy topp waajooju nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala dafa dummóoyu dafa def xolam dummóoyu di ko di ko tudd làmmiñam dummóoyu di ko tudd mu sàggane ko ba ay tudd yàlla te tudd làmmiñ kese tudd xol tudd làmmiñ mais nan nga koy tudde ci ndigalam yi fu mu ñëwee nga xam ne lii la digle nga def ko anta min adh-dhakirin ndax yàlla moo tax ngay mën a def loolu di ko teewlu foo nekk di am muraqaba mu ne waaju mel noonu nga xam ne nag yooyu yépp dama koo dindi ci moom duma fàttaleku duma tudd lu dul lu néew wattabaa hawaahu ndax koo gis mu mel noonu mooy la fa suivre leen la mooy bànneexu bakkanam képp lay topp léegi laa maxaala kooku benn manu ci dara ku fi bàyyi li yonent bi alayhi salaatu salaam yaxal tëral ko xamal ne kooku man ngaa wat ne da à part à loolu moom bànneexu ay bànneexu bakkana fi ne iblis ak yëfi àddina mu ne ku mel noonu nag boo ko topp ndax boo ko toppee fa tardaa dangay torox da ngay alku mooy ku xam di doxale noonu exemple laa joxe ci weer wi ndax loolu lu ñu xam la mu feeñ nga ne man wooraguma duma suba sama woor suspendre naa ko ci ndigalu sëñ bi ndax gis naam gisul te leer na yow sëriñ ba ba ngay xaar du mooy taxaw di séentu weer dañ ko koy yëgal yow nga ne ci jàkk wala ñoo xam ne leer nga ne fii dut amu ci ñii nii ñu wóor lañ gis nañu ko ñu wax la ko du du du ne da ngay remettre en cause li ñu wax déedéet même bi nga ko gisee yow sikki sàkkaawoo weer waa ngi waaye dama ne ah foog ma déglu tiw Tuuba wala foog ma déglu Tiwaawan wala foog ma déglu Njaasaan kooku bu dee ko xam la mooy xamal ne day topp bànneexu ba kanam te suñu boroom waxoon na alayhi salaam à travers loolu waxaale ko ñun ñépp ñu bañ a topp koo xam ne day topp bànneexu ba kanam ndax dañuy alak ndax dañuy alak te képp ku fi bàyyi sun na di topp leneen xamal ne bànneexu ba kanam la topp boo ko toppee dalay alak fam lay teere ji mooy fi bi'ril halak ci teeni alkande la la yóbbu moo tax loolu soit muy ko xamul koo xam ne noonu la mel wala muy waa ji moo xamul daa voilà deux yooyoo am mooy ku xam di def di tay taylu parce que moom ak fanatique am fanatisme yóbbu na ko ci non non non nii léeg-léeg sax nit ki mën na koo def par inconscient ndax noon ndax ndax ni mel la ndax ñun léegi façon bi ñuy yare la bu ma nee ñun nag mooy <laughs> jiitu nañu ñun tuuti au lieu ñuy wan nit ñi bu ñu leen di jàngal diine moo tax bi gën jàng njàng ay fiq yi wag yooyu bi gën mooy bi nga xam ne xadiis yonent bi alayhi salaam ngay teg di ci départ di jàng fiq lool moo gën fopp moo gën téere yi nga xam ne yu baax lañ ne mais fii ci gën lañ nekk lu ñu ne daa gën mooy leneen li baax na tamit mais nag jullit da ngay tendre tout le temps ci li gën te ñàkk a ci li gën lool mooy di ko jaar ci ci naan xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam direct comme li ay bulughul maram yii di def ñoom imaam al ñoom imaam ibn euh, al-Jadd ibn Taymiyya muy maamu imaam ibn Taymiyya bu siiw bi al Jadd ibn Taymiyya al comme li mu def moom ci euh, kii di di muntaqal bi nga xam ne moom la imaam ash-Shawkaani rahmatullah alayhi daal di daal di daal di sharaa ci naylul awtaar min asraari muntaqal axbaar boobu façon yooyu ak umdatul ahkaam mu imaam al-Maqdisi rahmatullah yu mel noonu loolu moo gën jànge ci loolu fiqh jóge foofu ci xadiis yi déparé moo gën ñu naan la rek lii dagan na lii xaraam na lii kii na diw nee na mais luñ la man di limal diw nee na bokkul ak ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na loolu moom xaaju ñoo bokk non xaaju ñoo bokk loolu moom yaakaar naa ne ñaari nit taxawuñ sax di ci jéema a ubbi discussion wala di ko xalaat ñun nag ñàkk a tàmm loolu nga xam ne mooy ay barrière la ndax lépp luñ lay tegal yoo xam ne du la mën a directement ci yonent mi alayhi ay barrière la léegi léegi yow barrière yooyu boo ci tàmmee moyu mooy dañ lay mujj ay ndax dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay muur sang bi alayhi salaatu salaam te duñ la jariñ dara de ce après yow di ngay def mooy lu ñëw au lieu bu leeree mu leerale lii ci yonent bi aleyhi salaatu salaam la tukkee mais gisoo sa sëriñ di ko wax wala waxawu ko nga commencé di ci mettre en cause quoi di ci mettre ay pointiers naan bon lool war nañ ko seetaat parce que yow fi ngay xaar lan nañ wa ngay xaar mu jaar nga ko dégg la jaaragut wala yow moom nga déggagut ni nag bu melee noonu na xam ne kooku yàlla taxul muy def te buur yàlla dana woon wama umiru illa liya'budullaha muxlisiina lahu diina xunafaa nit ñi digalu leen digaluñ leen illaa li ya'budullaha ñu jaamu buur yàlla buur yàlla lañu wax ne na sellal ko ni ñu koy jaamoo suñu acte yépp buur yàlla képp tax booy jëf la Seydina kii doon wax Sufyaan raxmatullahi alayhi yow in istata'ta an la tuharrika ra'saka illa bi sunna faf'al gis nga boo manee ba même boo yëngal sa bopp sax buñ la gisee nga yëngal sa bopp ñu ne la yow lu tax nga yëngal sa bopp nga ne ndax xadiis euh, sàngam yonent mi alayhi salaam ci jamono yu mel nii dafa yëngaloon boppam sax defal allahu akbar nga xam ne loo teg buñ la nee lu tax nga def ko am nga ci royukaay am nga ci xadiis am nga ci delluwaay ba ci yonent bi alayhi salaatu mu ne boo manee yëngal bopp xam nga yëngal toog yëngal bopp loolu euh, fi'l jibilli la mooy jëf la boo xam ne c'est naturel nit ki ni muy dox mu ne même yooyu sax bul xeeb boo ci manee xam ne na ni mu deme nga koy fexe di def loolu noonu defal bu dee kooku ci yooyu la salaf yi loolu lañ doon wax de loolu lañ doon wax loolu lañ doon wax loolu lañ doon dunde waaw li leen ginoon a neex du ami milliardaire du nekk euh, génn promotion promotion bi yaa ci jël péede ci wàllu àddina yi du looloo leen ginoon neex de li leen gënoon a neex nekkul am am am góor bu dee jigéen la am am góor gi dàq ci dëkk bi de wala góor nga am nga am soxna si dàq ci dëkk bi de non loolu nekk lu leen gën a neex de yëfi àddina yooyu yooyu yooyu yooyu yooyu ku ku am fulla sax yooyu du la gën a neex waxatuma laa nag boroom xam-xam yu kawe yooyu li leen ginoon a neex ci seen àddina mooy ñu ne leen ñoom ñu xam yàlla buur yàlla gis ci ñoom pas li nit ñuy wax kese buur yàlla gis ci ñoom que ne ñoom niru nañu ak yonent bi alayhi salaam ci biir ak ci biti non loolu moom moo leen jaraloon lépp buñ buñ ko manoon a jënde ñàkk li ñu mën a am yépp ngir loolu dañ koy def te loolu lañ doon xëy loolu lañ doon gont léegi la ngay xalaat koo xam ne moom <laughs> yëf yi day leer mu naan dem ndax déggaguma ci ci di waxagul dafa am yoo xam ne jarul laaj ndigal nit nag mën na ci des fois mooy yi nga xam ne àggul fa ndax farata kenn du ci laaj ndigal koor jot na ndax ma woor kenn du ko poser question bu dee weer wi feeñ na fi yow léegi sab sëriñ moom woor na fam neew wooru loolu concerné wu la ndax yonent bi aleyhi salaam moo wax lu leer suumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati yow woor leen bu ngeen ko gisee mooy jeexal leen weeru koor bi bu ngeen gisee weer wi yow nga gis ko mooy ne yow xitaab bi ci yow lañ ko adressé sa sëriñ nag fa mu nekk bu dee gisu ko moom xitaab bi te foofu gisuñu ko moom loolu concerné wu ko bu ko neexee ba ñaw du woor sax ndax bu dee ndax xam nga loolu gisoon nañ ko bi ñuy gis masala ci wàllu koor bi kenn du woor yow mu shakki waaw ñuy sikki sàkka ndax weer wi war naa feeñ biig de séentu nañ weer wi mais weer wi war naa feeñ ak yooyu nga ne man daal damay def li gën a wóor naaw su bu ma xëyee woor loolu noonu Seydina Ammar Abul Yaqzan radiyallahu anhu nee na képp ko woor bés boobu faqat asa Abal Aasimi sallallahu alayhi wa Abal Qaasim Abal Qaasimi képp koo xam ne dafa woor bésu biiw ñuy sikki sàkka mooy nga abul qaasim te xadiis mu ngi ci saxiix mooy mooy nga yonent bi di abul qaasim sallallahu alayhi wa ah kon nag nañuy bàyyi xel lool li def nii noonu la déggoo li mu ay risque mooy jullit da ngay jël risque léegi ku ci sab sëriñ nar a tàkkook yow ngir loolu nga ne ko baax na garaawul demal ma dem te dara la dul manal mais dara la dul manal yonent mi alayhi salaam ne suumu li ru'yatihi woor leen bu ngeen gisee weer wi man ma gis weer wi même boo ko déggoon moom sëriñ ba nekk fële ca Afrique wala ma nekk Congo mu ne fële ca Sénégal ne sama taalibe yi maa ngi leen di wax suba bu kenn woor yow fii nga nekk Congo gis woor dangay woor dangay woora ah? léegi ndax laaj bi mooy yow ndigalu sa sëriñ moo moo moo war a féete kaw wala ndigalu yàlla ndigalu yonent mi alayhi salaam boo war a féete kaw ah bés boo toppee ah ko xam di ko topp ci loolu mooy yow contraire bi nga wax mooy ndigalu sama sëriñ moo féete kaw ndigalu yonent mi alayhi salaam wal iyaadu billah kon loolu la miraada man dafa saf sa mu nee na man bu ma alxaaris yégee que ne tuub naa damay rey moom sacrifice am lool la yow bu dee ne sëriñ bi nee na ku woor ci sama taalibe yi suba sa kurus dagg na ne ko jëlal na dog de toute façon yow dogoo ko <laughs> mais dara la ci manul dara te dogoon fenn bu benn dokkay boo xam ak ña ko topp ñoo naan ñoo naan tël dam mais yow moom sa bos mu ngi fii gën a dëgër ndax ca alxablul matin nga jàpp ci buum gu dëgër gi al urwatul wusqa ci nga ngoy kon foog ñuy bàyyi xel loolu mooy ne bu bu bu sunna leeree moom te lool la boroom xam-xam yi doon wax ñoom imaamu Abu Hanifa imaam Malik imaam Shafi'i ñoom imaam Ahmad ak ñeneen ak ñeneen ku ci nekk am nga wax ju mel noonu doo wax bu sama wax wuuteeg waxu yonent ma saa saam jël leen sama wax ngeen sànni ko ci ci ci mur bi ah ida saxa alxaditu fa huwa madhabi li imam Abu Hanifa da ko doon wax bii nii imam Ash-Shafi'i da ko doon wax xaditu daal bu wéree xam leen ne man Ash-Shafi'i loolu laa far jàpp même bu doon amoon naa beneen wax xadis bu wér bi laa àndal loolu moom la ñépp wax même ñi nga xam ne jëlewuñ ko mootaa moo ci seen làmmiñ lool la ñu wax te lool la ñuy doxal te yow <laughs> yow xaw ma nag weneen yoon moo mën a trouver wu gën yoonu imaam Abu Hanifa am fi yoon wu gën yoonu imaam Malik wala am fi yoon am fi yoon wu gën imaam Ahmad woon wu gën yoonam demal indi ko nga teg nga xool mais amul amul